وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة رواه مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun euh, ci suñu bunt bi ñu nekk ci kitaabul hajj chapitre deux cent trente-trois baabu wujubil hajji wa fadle bunt bii di wax ci ngëneelu nga xam ne moom dong la fi indi ci téerib haj aj bi euh, aj ak ay ngëneelam ci suñu jataa bi ñu génn gisoon nañ xadiis mille deux cent soixante radiyallahu anha annaha qaalat qultu ya rasulallah nara aljihada afdal alamal afala nujahid gisoon nañ ko walillahi alhamdu walminna tey ñu war a continuer hadith mille deux cent soixante-dix-sept mu ne waana mu ne hadith yi mu ngi koy jële ci ki mu jële woon hadith bi ñu génn ah, muy sayyidatu Aisha bintu siddiq radiyallahu anha anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na mu ne ma min yawmin amul benn bés aksara bu gën a bari min an ci an yu'tiqa borom bi yu'tiqa la de du yu'tiqa yu'tiqa ruba'iya la ataqa yu'tiqu an yu'tiqa allahu borom bi di ci goreel di ci affranchir di ci goreel fii ci bés boobu abdan jaam minan naari ci safara min yawmi arafa te bésu ba arafaat amul amul benn bés ci bésu yàlla yi boo xam ne boroom bi ci lay ñoo xam ne seen dem sawara moom leeroon na wala ñoo xamante ne nii bu leen boroom bi seetaanoon de toute façon sawara lañ jëm waaw boroom bi amul bés boo xam ne ci la ëpp lu muy goreel ay jaam ci sawara te bésu arafaat allah mu ne xadis boobu rawaahu solo na ko muslim muy al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi léegi laaj bu njëkk mi mooy ah est-ce moom dong ko solo ñu la leen déedéet sëriñam da non al solo na ko na ko Ibn Maaja al Qazwini rahmatullahi ala al jami' ko solo Muslim an-Nasa'i ak Ibn Maaja c'est rare <laughs> c'est rare rare rare rare comme niñ ko fi waxa woon imaam euh, euh, Ahmad am hadis bu ñu gis te bokkul ci ñu ko solo Allahu akbar kon nag al imam Muslim benn bërëb kese ko indi kitaabul hajj baabun fi fadlil hajj wal umra wa yawmi arafa ah mooy suñu buntu bi rek <laughs> ma mooy suñu buntu bi nga xam daal umratu ilal umra fii la ko indi woon mooy suñu buntu boobee waaw waaw bii nag moom la njëkkoon moom la njëkk a ci buntu bi xadis bi ñuy gis door indi xadis bi ñu la wax léegi al umratu ila al umra mu ne hadathana Harun ibn Sa'id al Ayli mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Harun ibn Sa'id al Ayli di Harun ibn Sa'id ibn al Haytham Abu Muhammad al Haytham ibn Muhammad ibn al Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawla Abu Ja'far al Ayli almisriyu rahimahullah génn àddina la cent cinquante-trois rahmatullah alayhi ahmad ibn isa ci ñaari sëriñam la ko jëlee ak keneen ki mooy ahmad mu ne ahmad ibn isa di ahmad ibn isa ibn hasan almisriyu abu abdillah eh, al-askariyu ñi ne ahwazi al asl la ah, siiwoon tustariyu ñii na ko wax tamit ibnu Tustari rahimahullah génn àddina la deux cent quarante-trois rahmatullah alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ñim nee nañ mu ne haddathana nettalana ibnu Wahb di Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashiyu euh, al-Fihriyu mawlaa Abu Muhammad al-Misriyu al-faqihu euh, rahimahullah génn àddina la cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani xabaare na ma Maxramatu xabaare na ma Maxramatu ibnu Bukayr di Maxrama ibnu Bukayr ibnu Abdillah ibnu al-Ashajj al-Qurashiyu Abu Miswar al-Madaniyu rahimahullah ñi ne Zuhri mawlaahum la génn àddina l'an cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Yunus ibnu Yusuf mu ne dégg naa Yunus ibnu Yusuf di Yunus ibnu Yusuf ibnu Himaas hmm, ibnu Amr al-Laysiyu al-Madaniyu mawla bani Lays ibn Bakr ibn Abdi Manat moom nag kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisu ko mu ne gisuma ko mu ne yaqulu an Ibn al-Musayyib mu jële ci Ibn al-Musayyib rahimahullah muy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad génn àddina ñi ne quatre-vingt-dix ba quatre-vingt ba cent cinq am nañu ko wax euh, wallahu taala alam gis nañ ko fi nekk ki gën a màgg ki xam-xamam gën a yaatu ci tabi'ina yi rahmatullah alayhi annahu qaala qaalat Aisha euh, moom ci xilaafa sayyidina Umar la juddu euh, Sa'id ibn al-Musayyib mu ne qaalat Aisha mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha bint Abi Bakr as-Siddiq zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaalat aïshatu inna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma min yawmin akthara min an yu'tiqa allahu fihi abdan min annaari min yawmi arafa wa innahu la yadnu thumma yubaahi bihim almalaa'ika fa yaquul ma araada haa'ulaa voilà kon nii la ñëwee gis ne kon imaamu Nawawi xadiis bi kon indiwul lépp voilà mooy eh, ginnaaw ñun li ñu ci gis côté bi ñu gis mu ne maamin abdin li mu indi moom maamin eh, yawmin amul benn bis boo xam ne aksara moo gën a bari min an yu'tiqa borom bi daal di allahu borom bi daal di goreel fiihi ca bés boobee abdan fi naar min an naar jaam ci safara min yawmi arafa ca bésu arafat wa innahu te dëgg-dëgg borom bi la yatnu day jege summa ginnaaw gi yubaahi mu daal di wax li nga xam ne mooy malaaka yi di leen wax ngëneel yi ñii taxaw Arafat am jaamam yii waaw bihimul malaayika ca malaaka yi naan leen xool leen sama jaam yi waaw xool leen sama jaam yi waaw fa yaqul borom bi di wax ne ma arada haula di leen laaj naan waa ñii lan la bëgg te moo leen gën a xam li muy laaj waaw waaw ma arada haula kon euh, loolu lu am am solo la waaw mooy euh, que euh, lii da ko cee lu mu ci yokk la waaw borom bi day jege di wax loole waaw waaw maa araada haula te lool am na xadiis boo xam ne day leeral loolu que ne borom bi danaan. malaakaami yaqulu lil malaa'ika unzuru ila ibaadi jaa'uuni shu'san ghubran ushhidukum anni qad ghafartu lahum allah waaw mu ne malaaka yi yéen sama malaaka yi unzuru ila ibaadi way xool leen sama jaam yi taxaw Arafat ci ardu Arafatin jaa'uuni dañ maa dikkal shu'san poussière seen bopp ya cuqaaral na ghubran ñu ngi poussière voilà bopp bu cuqaaral mooy shu'san waaw jaxasoo ndax ni euh, nga xam ne toroxlu gi nga xam ne moom lañu ñu àndal euh, bu ñëwee ci seen boroom taxaw ca jabalu rahma ne ushidukum maa ngi leen di seedeloo ke man qad ghafartu lahum waaw jéggal naa leen waaw jéggal naa leen duuga gisoon ñe leen saa saam ne alhajjul mabruur amul jaza am lu dul mooy janna mooy aljana aj gu baax amul pay lu dul mooy aljana waaw waaye tamit loo ci ngay gisee li taxoon mu ne nit ki bu dee daa aji man xajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu ndax borom bi moo wax fii ne eh, da leen di jéggal allahu akbar loolu loolu rëy na de waaw waaw te ñëwee na tamit ñeneen hmm? noo xamante ne inna allaha yanzilu ila samaa'i dunya fa yubaahi bihim almalaa'ika yaqulu haa'ulaa'i ibaadi jaa'uunii shonsan ghubran yarjuuna rahmatii wa yaxaafuuna adhaabii wa lam yarawnii fa kayfa law rawawnii <laughs> allahu akbar mu ne day wax bés boobu bésu Arafaat inna allaha borom bi yanziru ila samaa'i dunya day wàcc asamaan ci gi gën a jege fa yubaahi bihimul malaa'ika ña taxaw ca suufu Arafat ca te euh, euh, euh, suufu Arafat di wan seeni ngëneel ci malaaka yi wal leen leen rek yaqulu naan haa'ulaa'i ibaadi ñii ñooy sama jaam yi waaw jaa'uunii dañ maa dikkal shonsan seen karaw bopp yi xaaral na xubran ñu ngi poussière ndax foofu daa bari poussière waaw waaw ñu xuus loolu lépp ci kaar yeeg gëléem yeeg ah, fas yeeg moto yeeg lépp rek waaw taxi yeeg kalandoo ah, yeeg façon kii kii yi num tudd ah, particulier yeeg fu ne ñu ñëw ak kaar yi di wàcce gaa waaw yarjuuna mu ne ñoom yarjuuna rahmati li ñuy yaakaar leen dengu la mooy sama yërmande wa yaxaafuuna tey ragal adaabi sama mbugal waaw yaakaar sama yërmande gu yaatu doo aljana moo leen taxa taxaw mii wa yaxaafuuna ñuy ragal moo leen jëli ci seen awtaan ya ci seen gox ya ñu bàyyi ñoñ ña bàyyi dëkkuwaay ya jël seen alal def ci ndax aj dafa laaj alal waaw sonal seen yaram yi ngir lan lañ bëgg mooy almaghfira wa rida mooy njéggal ak am gërëmu seen borom waaw akbar te képp nag koo xam ne nii la teewe foofu torox lool boroomam kooku moom yaakaar nañ lool ah, hein mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy am hajjun mabruur te tamit ku mel noonu lu ay bakkaaram tol borom bi tabaraka wa da koy faral lépp ba tax day dollu dellu comme na ko borom ya ndayam bokk daal di woon jure waaw waaw akbar kon mu ngi noonu loolu lu am solo la kon hadis bii nii eh, loolu la kon ñu gis ne kon côté bii nii al imaamu an li ko soxaloon fële rek leen di mooy li nga xamante ne mooy ma min yawmin akthara min an yuntiq allahu fii abdan min an-naar min mi arafa voilà kon euh, ginnaaw kon taxrij bi nii euh, euh, ñu dañ ciy gis kon ginnaaw beneen njàngat lëkkaaleem ci buntu bii di wax waru aj ak gëneelam mooy wan nañu arafaat ci aj ji la bokk min a'maali al-hajj mooy al-wuquuf bi arafa bal ruknun min arkaani al-hajj bi nga xam ne mooy rukn bi nga xam ne moom la yonente ma saar saam ne alxajju arafa amuk soloom tax mu tënk ak yëpp ci arafat waaye loolu yi tekkiwul ñu ne la ñëwal taxaw arafat après yow li ci def doo def dara nga ñibbi déedéet boo gisee comme buñ nee warka bi malaaka naan sayyidatu Maryam warka'i ma'ar raki'in rukon al ànd ak ñii loolu tekkiwul na yow bu julli jotee wala boobu moom day ñëw rukon rek daal di dem yoram déedéet loolu julli la mooy dañoo tuddee lenn loo xam ne ponk la ci julli ji ñu tudd ko ñu tudd ko julli yëpp waaw kon nag mu ngi noonu quoi war raki'i sujud war rukka'i sujud war rukka'i sujud ñi nga xam dañuy rukkoo waaye dañuy sujud nga xam ne loolu pour julli ji la ñuy wax arafaatin noonu la dafa nekk ponk boo xam ne ci ak bu e boo xam ne indéboulonnable te nit manu koo jaar euh, moo tax yeneen saa saa ne alxajju arafa ak dëgg dëgg daal mooy arafat waaw léegi mooy foofu noonu taxaw boobee euh, nga xam ne ci ajji la bokk mooy bés bi nga xamante ne nii moom la yàlla di ëpp lu muy gore lay jaam sawara waaw loolu moo tax boroom xam-xam yi di euh, comme l'imam an-Nawawi wax bi muy sara xadiis bi ne léegi loolu moo tax ñoom seen mazhab te lool bon en dehors de seen mazhab sax mooy waa yow kon bésum Arafat ak bésum àjjuma bu gën ah bésub Arafat ak bésub àjjuma ana ban moo gën waaw loolu euh, mu am nee na am na wuute seen biir ah ndax yonent bay saa saam gisoon nañ ko ci Riyaad bi xayru yawmin tala'at fihi ash-shams yawmul jumu'a waaw xadiis boo am na imaam Muslim mii moo ko solo woon Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bés bi gën bu jant bi fenk mooy bés bu àjjuma loolu tax am ci ñoom ñu ne loolu mooy li gën a dëgër mooy li gën a bés bi gën mooy bés bu àjjuma bu tombeeg bésu Arafaat nag day gën a tee baax day gën a tee waaye bu dee moom bés rek àjjuma moo gën am ñeneen ne imaamu Nawawi nag loolu la dëgëral wa naa wa yow yawma Arafa bi waxee ne ñaari wax la benn bi dañ ne yawmu jumaa ndax xadis bi ñu wax sànq beneen bi ne yawmu arafa ñu nekk ndax mooy bis bi nga xamante ne ni yonent saa salaam nee na ma min yawmin akthara min an yu'tiqa allahu fi abdan min an-naar nga xam ne ci borom bi di gore lu jaam yi ci ja ci ci sawara kon bis boobu moo gën imaamu Nawawi nag rahimahullah daa jàpp ne loolu moo gën mooy moo moo gën a dëgër voilà ne. moo tax mu ne wa asaxuhuma yawmu arafa lil xadiis al mazkuur fi hada al baab waaye euh, mbir mi même moom li mu wax après bi mu waxee lii mbir mi lenn la buñ naan bésub àjjuma c'est pour bésu semaine yi moo ci gën waaye yawmu arafaat bu dee at mi yépp voilà bu boobaa euh, loolu mën nañ koo wax te loolu sax xëccoo la ci est-ce que bés boobu moo gën wala yawmul hajjil akbar attention <laughs> voilà est-ce que yawmu Arafat moo gën que yawmul hajjil akbar kullu hadhihi ay wax la yoo xamante ne buñ danee yawmul hajjil akbar nag mooy bis bi nga wolof yi naan bésu tabaski mooy taxawaayu Arafat ci suba ga hmm? ñi nga xamante ne ñoo taxaw arda hmm? kon mu ngi noonu eh, kon dañ ci gis ne kon ah, lii rëy naa gëneel gu wéy rëy moo nekk ci aji mu fekk la ci suufu Arafat bésub eh, juróom-ñeenteelu fan ba mu fekk la foofee waaw waaw waaye ñu jógee Mina waaye moom daa mel na aj gi da cee réer quoi wala da laa concerné gul mooy aj gi boo commencé huitième jour yow mu tarwiya Eh, nga jóge nga dem Mina bu jant bi génnee nga dem Mina bu ngeen demee Mina mooy ci ngeen di ihlal ñi nga xam ne ñu defoon no tamattu mooy umra ci weeru aj yi ba pare doora aj ba génnoon complètement ci seen wàllu lépp lu ñu leen doon tere ñu man koo def bis boobu nag lañuy ñuy dugge nag ci aj gi te bu ñuy labbayka soxlawuñ dem Tan'im wala Ji'rana wala ne ah man kat fa ma jóge woon jox fa laa jóge kon naa dellu jox fa wala Yalamlam wala Zaatu Irq wala Qarn al Manazil déedéet Makka googu sa hôtel fa ngeen di commencer sangu waaw waaw parfum wu bala ngay dugg ci ci kii bi ci armal gi waaw def yooyu yépp daal di julli ñaari ràkka yéeg sa war waay armal labbayk bi hajj waaw kay léegi foofu ngeen di talbiya wow mooy ki def tamattu ki ki def euh, ifraad moom de toute façon moom bam talbiya yàgg na parce que def tamattu day talbiya ba muy jóge ca miiqaat ba foofu labbayka allahumma bil umra bu duggee ci umra gi ba pare ci après yawmu tarwiya huitième bés bi ci weeru tabaski mu daal di def labbayka allahumma bi hajj daal di ihlaale fi nga xam ne mooy fa mu dal rek hôtel ba mu dal ca Makka léegi nag jubal ñu daal di dem ardu Mina muy Mina daal di fay julli juróomi julli ça veut dire tisbaar takusaan timis gée ak fajar dañ koy bind fan miina fajaru lan jour bi muy bés bi nga xam ne moom lañ naan bésu Arafat waaw kay bu ñu nekkee foofu après daal di fay jóge balaa tisbaar a jot na leen fekk fi nga xam ne mooy Namira Namira mook Arafat ñoo takkaloo te jàkka joo jële nekk foofee imaam ba fa lay jiit ki jiite aj bi di def discours daal di fàttali ujaaj yi leen di xaar ak xéewal tamit fàttali leen tamit ci xéewal yi leen yàlla defal ñoom ñi nga xam ne ñooy euh, euh, gani borom bi tabaraka wa bu paree day mooy foofu leen di jiite ci masjidu nawira boobu après mu def jamoo taqdim mooy day julli tisbaar julli tàkkusaan voilà day julli tisbaar rek mooy bu zawalu shams di am bañ teg ci quelques minutes parce que zawal c'est pas zawal am na rek mooy waxtu tisbaar bi jot na déedéet mooy da teg à entre cinq dix minutes voilà après nag ci la tisbaar bi di jot imaam bi jiite euh, nit ñi tisbaar dañuy iqam dañuy dañuy noddu benn noddu waaye ñaari iqam iqam mu jiite leen tisbaar ñu dajale ko ba pare daal di julli ñaari ràkka bu paree mu teg ci tàkkusaan ñu iqaam kese kenn du noddaat mu daal di leen jiite tàkkusaan bu ñu defee loolu lépp namira après nag ki lañuy jublu nag dugg nag jóge foofu nag daal di yadfa'una daal di jañ ila ardi arafatin ci suufu arafaat ku man nga nekk ci suufu montagne waxuñ la nga yéeg ci kaw xeer yi jabalur rahma yonent bi alei salaam foofu la taxawoon ci waruwaayam nit ki nekk ci bisam loolu aayul mooy la même chose man na nekk ci bisam wala ay tente wala rek ndax foofu yaatu na te tamit mooy imaginer ay trois millions wala ay cinq millions de pèlerins ñëpp bëgg a nekk Arafat am na ñoo xam ne dinañu xaw a génn tuuti Arafat loolu garaawul parce que al euh, lahu hukmul mujawir comme que mbir mi mooy jàkka ju fees rek <laughs> waaw jàkka ji bu dee dañ koy duy nit ñi di ñëw nit ñi di ñëw nit ñi di ñëw ba mu fees euh, léegi gaa yi di julli ci mbedd mi mais de en respectant les kii de pas ñun ni ma doon gis doon def nga xam ne daal bu jàkka ji feesee ku nekk mooy tànn ci mbedd mi fu ko neex xool garab ga ko neex fa ker ga nekk mu ne fa keneen nekk fële keneen nekk déedéet mu nekk julli joo xam ne kenn xamul lii lu mu doon <laughs> waaw waaw ñeewa ngi taxaw fee ñeewa ngi taxaw fee seen diggante kenn newu fi déedéet loolu da ngeen defar sax waaw c'est dëgg dëgg la naaj wi mais bu ngeen nee ci ker gi bu dee naaj naaju manu ngeen ko support da ngeen a yaakaar ne mais euh, saxaaba yi radiyallahu anhum naaj wi da loolu escanté bu baax yeneen tubaab saa saam déggoo li euh, Seyna. Xabbaab ko doon wax radiyallahu anhu shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam harra ramda falam yashkuna mooy yonent bi alayhi salaatu daal daal dinañuy jàmbat waaw jàmbat nañ yonent bi alayhi salaatu fekk mbir mi daa taroon lool Makka waaye yow xam nga Makka rek démb rek maa ngi gis saay gars yi benn waay naan <laughs> am fu ñu ne woon timis la gars yi doon julli mu gis trente six degré quoi waaw waa trente six degré à la Mecque xam nga ñun bu doon Europe fii moom gaa yi ne canicule la léegi mais ñoom loolu mooy seen quotidien trente six degré waaw ah yonent euh, Seydina Xabaab mu ne nag dañoo ñëw euh, daal di koy jàmbat yonent bay saas falam yuskina mooy suñu faaw falam yuskina waaw dañoo dikkal yonent bay saas saama ah. di ko jàmbat waaw tàngoor bi falam yuskina mooy mooy wuyu wuñu ca lañ ko doon jàmbat la taxoon ñu ko doon jàmbat waaw mooy jàppul ne lii nii lees war a jàmbat la waaw akbar <laughs> ah! waaw kon loolu waaw kon loolu Euh, mooy yow manoo ñëw rek toog tamit naan bon c'est que affaire bi euh, waaye yow daa tàng quoi léegi ngeen dem ci ker yi après bu ngeen di julli ku nekk reste ci kër gi waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel quoi voilà mooy taklif tamit daa am tuuti coono gu ci nekk dëgg la bu dee am nga foo xamante ne foo foo ker mën a nekk mais bu dee nekkee garab yi range benn garab a ngi fee beneen garab a ngi fee beneen garab a ngi fee du ngeen defar sàppe yi ay waay <laughs> defar ba àgg ci garab yi wala ngeen tàmbalee ci garab yi dem ci yeneen yeneen xol kon loolu daa nekk loo xam ne nañ ciy bàyyi xel ko waaw nañ ciy bàyyi xel mooy tàngoor woowu Arafat euh, nit ñi euh, mooy jàkka yi ñu doon wax naan bu dee dafa fees ba yooyu bu déborder lool day yor àttee jàkka ji kenn du ñëw ni gaayu na yee eh, yéen julliw ngeen àjjuma ci jumaa yi ah yéen yéen ci mbedd mi ngeen newoona ah, kon nag yéen amu ngeen yoolu jàkka ah, bañ a am waaw ndax day yor xukmul mujaawir la al mujaawiru lil masjidi bu masjidi feesee day yor attey jàkka na ko noonu arafaatin tamit noonu la bu dee daa fees eh, ndax délégation yi dañuy bari waaw euh, <laughs> te foofu lépp loo xamante ne mooy ni ñuy jàngalee aj ci téere yi moo gën a simple sur place <laughs> sur place da ñëw organisation bi sawaay euh, gars yi li ma waa ji wax démb ne moom daa dañuy tëj kii yi de non am na yoo mu jotee moom dañ naan leen dem leen waaw amul sax kaay leen ñu dem te ñëw <laughs> waaw moo tax euh, lu am am solo la quoi kon nekk foofee di ñaan Arafat waxoon nañ la boo fa nekkee la aw yarfus wala aw yafsuqa waaw bu ko waxi kàccoor te wala di xool sa yoo xam ne ci loolu lay jëmee ah. ay jigéen ñu sàggan wala ay góor ñu sàggan ay yu noonu wala di ko waxtaane wala di waxtaane bolot bi dam yee bi ah ligue des bi football bi basket bi nangam ak nangam lamb ji ah waaye yéen yéen génne laay heureusement que bés boobu laa ñibbi damay ñibbi ca suba ga la la la làmb ju mag ji laa wax diw diw wala yaa ngi laa te yaa ngi ardu Arafat yow xam nga ne sa jëf joojoog sa wax yooyu bokkul ci looloo tax borom bi di wax malaaka yi xool leen sama jaam yi kooku yëga di nga def li waaw yow lii wane na yaakaar yàlla mooy ñëwal nga koy ñaan di ko dagaan di profitoo ci euh, force yi muy occasion yi kon hadis bi day wane vraiment rëyaalu bi suba Arafat ca ñay taxaw Arafat nañu bàyyi xel ne ba ñu fa taxawee yonent bi alay saa salaam xamal nañu borom bi moom tabaaraka ko taala ni nga xam ne noonu lay bëggee ci ñoom noonu lay koy waxe malaaka yi waaw di wane seen daraja ca kanamu malaakaam ya xam nga yu baax yi mooy yu faaxiru di puukarewu ah yoo ah, xamante ne Euh, nit ñi di leen wax malaake yi xool leen sama jaam yi nangam ak nangam kon nag war ngaa mérité euh, war ngaa def lu tax borom bi yow ñooñ muy wax nga bokk ci nga bañ a nekk ñi nga xam ne minal gaafiliin kon dañ ciy jàngee tamit hadis bi kon gis nga yërmande ma yàlla yu mag gi mu amal jaam yi bu bis bii li mu ci li mu ci goreel ay jaam goreelu ko beneen bis loolu moo tax ku fa newulit nga woor woor jëf ji nga xam ne borom bi nee na comme niñ ko gisoon maa ko moom tamaa koy fayal sama bopp gëneel yi may saa saa waxoon gis nga foofu it xufraan la waaw wa sawmu yawma arafa ahtasibu waaw man jàpp naa ci borom bi tabaaraka wa taala ne day far ñaari at bàkkaar ñaari at bi jiitoon ak bi nga xam ne mooy ñëw kon loolu nekk loo xamante ne nii dañ koo war di teewul xamante ne nii day xew ba jàll mel ni un jour ordinaire non ba boroom xam-xam yi léegi Shafi'i yi di wute moom ak àjjuma ban moo gën kon loolu jarula ñàkkal solo wala jox yitte kon nag xadiis bi xadis bu rëy la te dañ ci xam ne kon nekk boroom bi tabaaraka wa taala am na ñoo xam ne ci yërmandeem kese lay muscali na nit ñi sawara waaw waaw te borom bi dëgg-dëgg mooy kii sauver nit ñi ci sawara waaye du kenn. képp koo xam nañ naan la mu ngoy sauvé it borom bi la rek da koo jaarale ci moom waaye dëgg-dëgg ki nga xam ne yontiqu mooy allah moom mooy euh, goreel jaama bi ci sawara yal nañu ci boroom bi boole te def ku masa aji borom bi yombal la nga demaat ah ku masu la dem yal na la ko borom bi yombal te nangul ñépp euh, euh, def ko loo xamante ne lu muy garder la ba bésu pay ba